ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim famaa zaalat tilka da'waahum hattaa ja'alnaahum hasiidan xaamidiin suñu boroom azza di wax ci fukkeelu laaya bi ak juróom mu ne kon fama zaalat deñul mu ngi ñu doon wax yéeféer yi bés bi leen bugal yi doon dikkal ña doon weddi te jiitu woon fii la nga xam ne noonu lañ doon def dañ doon ñàlli bëgg a daw di daw malaaka yi naan leen moo fan ngeen jëm dellu leen ci seen fa ngeen doon bànneexoo waaye dellu leen ca seen bànneexu ak seen yooyule de ak ci seen dëkk waay yi bu ko defee ñu laaj leen daldi leen tusalun thumma la waxoon na ne ginnaaw gi la tusalunna waat naa man borom bi tabaraka wa taala la tusalunna des na leen laaj yawma idin bu keroogee anin naimi ci xéewal yi ma leen defaloon fii ci kaw suuf noo tax ñu ne la woon képp koo xam ne lekk nga ba sa kollu fees wala borom bi may la sante na xool sa santé goo gële fan nga koy fan nga koy paasee de sa biir bu fees boo fële fan nga koy reesale bés boo ko reesalee ci mooy yàlla weddi borom bi tabaaraka wa taala bu la ko sa borom jéggalul di nga ko rëccu de kon nag mbir yaa ngi noonu le kon nag mu ne xaalu gaay nag booba yo lañ doon wax naan yaa way la naa ay way woo nañu suñu toskare naa kunna nekkoon nañu zaalimiina ñoo xam ne dañ doon tooñ suñu bopp de suñu boroom nag ne leen fama zalat ma suñoo deñ nag tilka nawaahum mooy gis nga yoolee loolu lañ doon wax de di ko yuuxoo waaw malaaka yi di wax ak ñoom ñuy yuuxu rek naan yaa waylana toskare malheur waaye dal nañu ñun da dañu doon tooñ suñu bopp doon weddi suñu boroom suñu boroom ne du deñ ñuy wax noo nale di wax di yuuxu loo lale daawa hatta ba ni nga xam ne ja'alnaahum les leen di defe hasidan mel ni am mbóob loo xam ne dañuy góob gis nga kiy góob gi nga xam ne day jël sart bi ni ñuy dagge li nga xam ne mooy gub bi di ko dagg noonu mooy mboq meeg yooyu nga xamante ne koy dugub ji noonu mu koy góobee suñu boroom nee na noonu lañ leen def de nee na nekk di yuuxu waay waay yaa waylanaa inna kunna zaalimiin di yuuxu ba mbugal mi ñëw fagaa faagaagal leen fracassé leen ajam ma matta jaal naam um, banañ leen di defee xasiidan ñu nekk am mbóob de mel ni yoo xamante ni dañ koo góob xaami diina nag ñu nekk ñoo xam ne comme gis nga dóom dóom boo xamante ne lakk xaal xal yoo xam ne dafa lakk ba nekk dóom noonu lañu mel mooy noonu lañ mujj mel déggatoo ci ñoom tépp ko kenn koo xamante ne nii kuy sëqat la wala kuy wax comme ni mu ko waxee ci feewu suuratu Maryam la voilà loolu alayhi salaatu wassalaam bi mu naan doo fa wala rikza joo jële sax doo ko fa dégg de kon nag affaire baa ngi noonu le mu ne wa maa xalaqnaa te binduñu asamaa asamaan yi wal arda binduñu asamaan wal arda ak suuf wa maa baynahuma ak li nekk ci diggante yi laay bii na ngir fo suñu borom bindul àddina bi ngir programme fo bi nga xam ne yéefar yi jullit yu yëg di den topp li ñu teg ci àddina bi programme fo du waaye yow bu dee ñoom du muharram à zulhijja booy yow weeru tamxarit a weeru tabaski lépp di caaxaan loolu borom bi tegul loolu de wala rek nga ne du mois de janvier jusqu'au décembre lépp di caaxaan ñu koy wërale noonu rek muy wër suñu borom nee na binduma asamaan ak suuf ngir lu ak li nekk seen diggante laay bii na nekku ñuy fodee law arad naa suñu borom ne ca bu doon ne ñun dañoo namoon an nattaxida ñu jàppe lahwan mooy loo xamante ne nii ab ab am buusur wala loo xam ne am fo am ñoo xam ne mooy fii dañ ne bu doon dam bëgg a jàppe comme niñ doon wax ñoom naan borom bi daa am soxna wal iyaadu billah mu ne bu doon ne man namoon naa jàppe li nga xamante ne mooy soxna wala lu mel noonu la taxadnaahu konoon te kon dinaa ko jàppe min la dunnaa ci nun te loolu mooy li manu la nekk rek in kunna fa'ilin bu dee nekkoon nañ di ko def te loolu mooy duñu ko def ndax borom bi tabaaraka wa ta'ala mooy ki nga xamante ne nii lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad moom jurul kenn te kenn juru ko walam yakun newul lahu ñeel ko kufuwan dend ahadun kenn kon nag mu ne kon yéeféer yi kon baleen seen caaxaan yi ngeen nekke de balliyan ba des mooy naqdifu ñun ñooy sànni bil xaq ci dëgg alal baatili gis nga neen bu fi newee boroom bi bëgg neen gi dem dan lay def day jël dëgg ji rek sànni ko ci seen kaw comme nim jële Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam mi dëgg sëmbërtal ko ci neenu Quraysh yi ci Quraysh ak gaayoo yële fayat bawu bu ko defee mu daal di toj bopp dë neen mooy daal di koy rajaxi kay fa idaa huwa zaahiq nga gis mooy neen ja daal di dem dal di wëy moo tax suñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam noonu la defoon bi muy ubbi Makka lan la doon wax jaa al haqq wa zahaqa al baatil inna al baatila kaana zahuqa bi nga xam ne ci la doon toj xërëmu waa Quraysh yi keroog fatxu Makka bi muy bi Makka naan jaa xaq dëgg dikk na li nga xamante ne mooy dëgg borom bii lool mooy tekki mooy leeral yii mu wax ne borom bi moom li muy def day jël dëgg bal bi fu dañuy sànni bil xaq ci dëgg alal baatili ci kaw neen fa woo bu ko defee mu daal di koy rajaxe daal di toj li nga xamante ne nii bu doon bopp mu ne ko rël ba xar fa ida huwa zahiq bu ko defee mu daal di dem jàll nele kan dootul gisati neen foofale dee mun la doon wax wa zahaqa dem na al baatilu neen mu yéeféra kéeféra aku bokkaale gi nga xam ne moom lañ sancoon fii ci kaaba gi dañ na dëgg dikk na muy laa ilaha illa allah arsalahu mawla alayhi salaatu wassalaam walakumul wayl te ñeel na leen yéen yéefér yi bu ngeen tuubul ba faatoo nii alwaylu toskare walakumul waylu malheur walakum ñeel na leen alwaylu li nga xamante ne nii mooy xuru mbugal ngoo gële mimma tasifuun ci li nga xam ne moom ngeen di melale seen boroom ci ay bokkaale banaan daa am ay doom ak yooyu walahu mu ne ta moom la ñeel moom boroom bi azza wa man fi samaa'i wal ard lépp lu nekk ci asamaan yi ak suuf rek borom tabaaraka wa taala la wa man indahu taña ne fa moom muy malaaka yi ngeen naan ay doomam la wal iyaadu billah ñoom ne laa yastakbiruuna duñu rëy an ibaadatihi di ko jaamu ñoom jombalawuñ seen bopp di jaamu ki nga xamante ne nii mooy seen boroom tabaaraka wa taala ñoom malaaka yi jombale wuñ seen bopp loolu le de ba pare te ñoom nag an ibaad la yastakbiruun an ibaadatihi wala yastahsiruun te ñoom malaaka yoo yële nga xam ne moom ngeen di tuumal naan boroom bi azza wa ñoom ay doomam lañ wal iyaadu billah mu ne gaa yoo yële ñoom malaaka yooyu mooy ne ñoom du ñu nekk ñoo xam ne dañuy toqi de du ñu sonn ci jaamu gi nga xam ne moom lañuy jaamu seen boroom azza wa wajal yusabbihuna al-layla ñoom danañuy sàbbaal seen boroom azza wa jalla al-layla ci guddi yi wan-nahaara ak bëccëg yi laa yafturu laa yaftaruun laa yafturuun mooy duñu ko dog mukk mooy ne noonu la ñuy nekk en continu nekk ñoo xamante ne nii dañuy nekk di jaamu seen borom tabaaraka wa taala duñu ci toqat duñu ci yokkat te tamit ñu nekk ñoo xamante ne dañuy toqi de wala ñu dem dane ah bon mbir daal ñun sonn nañu quoi déedéet laa yafturuna mooy ñoom duñu dog loolu li nga xamante ne nii de loolu la ñuy nekk ñoom malaaka yooyu alayhimu salaatu wassalaam léegi nag suñu borom tabaaraka wa taala ne amit taxadu ndax ñoom waa Makka ñii ñoom dañoo jàppe alihatan ay yàlla yoo xam ne daal minal ardi ci suuf hum yàlla yoo xamante ni ne ni yunsiruna ñooy dekkil nit ñi bu ñu faatoo est ce que loolu dafa am mooy loolu xam nga ne amul de law kaana fihima aliha suñu moroom ne bu doon ne nekkoon na ci afi mooy ne moom bindeef yii aaliha si nga xamante ne nii mooy asamaan ak suuf ki nekk yàlla asamaan yàkk yàlla ca asamaan nekk yàlla ci suuf bu doon ne ci ñaar yooyu dafa am yeneen yàlla yoo xam ne ñoo ko moom ñoo koy gérer ndoo illallah ku dul woon borom bi moom dong azza wa jalla la fasadata kon de asamaan ak suuf asamaan yeeg suuf yi day yàqu parce que yàlla benn yàlla bi dina ne man lii laa bëgg ah beneen yàlla bi ne ko ah non non non non cette fois ci man nag bëgguma loolu bu ko defee nag problème kon fa subhaanallah ay way gàcc nga alaama borom bi tabaaraka wa taala rabbil arshi borom arash gu màgg ga ngangunaay gu màgg ga an yasifun waay waay gàcc nga alaama moom aka sorek li nga xam ne moom lañ koy melale di ko bokkaaleel moom tabaaraka wa taala mu ne laa yusalu amma yafal laa yusalu kenn du amma yafaalu kenn du laaj borom bi tabaraka wa taala naan lan moo tax mu def lii loolu kenn du ko laaj ay borom dee dogal lii nga naan ha borom bi de xanaa gisul woon keneen moo moom xanaa gisul woon keneen ku mu teg lii kudut man keneen kudut man loolu waxu ku xamul la mooy kooku mooy koo xamante ne xamul yow mi xam bu dee dégg nga muy wax lool bàyyi ko ba xelam ñëwaat nga dalal ko xamal ne ko nag loolu nag bokku na ci wax yi nga xam ne waxu kéefër la ci ku xam waaye nag comme ko xamul mooy ne loolu da koy xamal ne ko déet lii ëpp na jullit di wax yooyu li nga xamante ne nii loolu la de mooy loolu du waxu nit koo xamante ne kuy xalaat la wala ko xam la de kon kenn du laaj amma yafalu ci li nga xam ne moom borom bi azza wa jalla moom lay def lu mu dogal lu mu namm def ko kenn du ne pourquoi déedéet lu tax déedéet waxum te ñoom nit ñi ak jinne yi yusaluna des na leen laaj ñoom lu ñu def lu ne boo majeure ba ni ngay faatoo boo fi laajee ba ni ngay ta sa ànd ak sam xel loo fi def yow des na la laaj lu taxoon nga def ko loo fi waxi des na la ko laaj amit taxadu wala ñoom ba léegi yéeféru màkke yi zaadahallahu sharafa ndax ñoom dañoo jàppe min duunillaahi wëllif borom bi tabaaraka wa ta'aala aalihatan ay wax leen ne haatu ay wa andi leen burhanakum li nga xam ne mooy seeni preuve seeni lay yuy wane ne yàllaa daal moom da ko war wutal ay bo ay dend daal ay bokkaale hada lii daal zikru man maaya xam leen wax leen ne leen gis nga alquran ji fàttali la goo xam ne boo xam ne fàttali man maaya képp ko ànd ak man fàttali la pour yow moo lay jokkale ci sa borom fàttali la nga xam ne moom la la xaar ci yow ba moo damoon di la fii wa zikru man waaye it fàttali la pour ñi nga xam ne ñoo ma jiitu woon muy alquran ji nga xamante ne nii mooy suñu borom tabaaraka wa taala li fi ne mooy rek li nga xam ne mooy daa gën a yaatoo ci alquran mu condensé lépp waaye même message bi mooy li nga xamante ne nii moom la yeneen di alayhi salaatu wassalaam daldi woon nekke kon nag affaire baa ngoogu mooy fàttali la goo xamante ne nii tamit di fàttali ñi mu nekkal di leen fàttali ñi nga xamante ne ñoo fi newoon man qabli mooy ña nga xam ne tamit ñoo fi jiitu woon moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci yi nga xamante ne ndax tawraat la newoon dikru man qabli mooy tawraat injil yooyu yëpp zabur yi nga xam ne looy yi nga manda yi nga xam ne alquran yëpp da leen a ëmbaat nekkaat ci biir nga xamante ne ñoom itam buñ ñëwee ci alquran dinañ fi fekk ñoom yahuud yoo yële ak karcaan yi li nga xam ne moom la borom bi tabaraka wa taala defoon ci seen téere yoo yële de